تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من قرة أعين جزاء حقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا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 iza lam yusalli bil layli buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ni seytaane fas gi nga xam ne moom lay fas ci bopp ci kaw bopp maanaam ci doq doomu aadama maanaam bu fekkente ne dafa euh, maam ci bopp doq bopp bi maam euh, su fekkente ne euh, nit ki julliwul ci guddi gi <coughs> ñu gisoon ci xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xam ne moom lay wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa dafa wax ne yaqidu shaytaanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa naama salaasa waqadin yadribu kulla waqdatin alayka laylun tawilun farqad farqud maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne eh, seytaane dafay daal di fas ci doq bopp képp koo xamante képp kenn ci yéen su dee nelaw ñetti fas yoo xamante ne day dóor ci kaw bopp képp ci kaw bépp eh, benn bu nekk ci fas yi maanaam li nga xam ne moom la ci dóor maanaam moom mooy kàddu gi muy wax naan guddi gu gudd ngoo kon nelawal maanaam lool tamit euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xame moom mooy kàddu yi am solo bi nga xamante ne moom la ñu am solo maanaam naka noonu mocc yi loolu tamit day daal di am maanaam ni nga xamante ne moom la nit ñu baax na di mën a moccee ci di kàddu yàlla noonu la seytaane ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom di mën a maanaam jëfandikoo ay kàddu yoo xamante ne yooyu tamit dañ ciy fasee ay mbir maanaam naka noonu tamit dañ ciy daal di defee seen ay njabar ak loo xamante ne day yàqal doomu aadama loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax sax daal ci yeggale ne maanaam su fekkente nit ki dafa yeewu daal di tudd yàlla mu ne in xallat uqda maanaam bu tuddee yàlla fa iza istayqaza fa zakara allaha in xaq a xallat uqda su fekkente ne dafa yeewu ba daal di tudd yàlla benn fas fas day daal di fireeku fa in tawadda in xallat uqda su fekkente ne tamit dafa daal di jàpp jàpp benn fas day daal di firéeku kon ñu daal xam ne loolu tam bokk na ci li nga xamante ne moom mooy dindi fas-fasu euh, seytaane ci nit ak li nga xamante ne comme li nga xamante ne noonu la maanaam mu ndax moom mooy sëriñu ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy wax ci suratul faraq naan wa min sharri nafaasaati fil uqad ak maanaam musiba yi maanaam muslu ci musiba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ëf ci fas-fas yi maanaam eh, te moom mooy njabarkat yi rawatina maanaam mu wax ne an naa faasaati daal di koy jigéenal ngir ne jigéen ñi ñoom ñoo gën a mën a njabar góor ni maanaam sëriñu njabarkat njabarkat bu jigéen moo gën a aay njabarkat yu góor yi te rawatina ci jamono yi nga xamante ne ci la ñuy gis seen mbërëg yi maanaam jamono jooju ci la ñuy gën ci seen njabar ci lay gën a feddali ko loolu tamit <coughs> comme moom mooy seen sëriñ nag moom iblis maanaam moom seytaane moom mooy seen maanaam kon bu fekkente ne moom ci boppam ay fas-fasam yi muy def maanaam tudd yàlla da koy dindi njàpp euh, jàpp da koy dindi naka noonu julli da koy dindi kon tamit nit ki tamit maanaam jullit bi maanaam fas-fas yi nga xamante ne moom lañ jabarkat yi di def loolu tamit tudd yàlla dana ko dindi naka noonu njàpp dana ko dindi loolu moom moo tax képp koo xamante ne dangaa ngaa takkoo jàpp masalan jabarkat yi duñ la mënal dara maanaam jamono ji ngay yor jàpp képp ku lay jabar day fekk jamono ji nga yorul jàpp la la jabar jamono ji nga yor njàpp moom moom bu la doo lu mu mënti defit du du daal loolu moom moo tax lu bari ci njabarkat yi dañuy faral di def ay mbir yoo xamante ne maanaam day continuer maanaam duñu du ñu arrêté dañuy tout le temps dañ ciy nekk maanaam ngir mën am li nga xamante ne moom la ñu bëgg ci ki nga xam ne moom la ñu bëgg a dal <coughs> ci kawam naka noonu mu daal di wax fa in salla in xallat aw qada su fekkente ne julli na tamit maanaam benn daal di euh, firéeku maanaam ak mu ne fa asbaha nashitan tayyiban nafsi maanaam bu ko defee nag mu daal di xëy euh, daal di nekk koo xamante ne euh, aji teeji bakkan la waaye sudul loolo loolu rek mu ne wa illaa asbaha xabiisa nafsi kaslaan bu fekkente ne su dul loolu rek day daal di xëy nekk aji bon ji maanaam bakkan maanaam nekk koo xamante ne euh, day tayal naka noonu loolu tamit dañ ci xamee ne tayal la nekk maanaam mandargay ku seytaane dal na maanaam ku seytaane dugg ñaare léeg-léeg mën naa def ci yow ak taayal naka noonu ki nga xamante ne dañ koo fas maanaam dañ koo yeew wala boog dañ koo ndës maanaam ci xeetu njabar yooyu loolu tamit day indi ak taayal maanaam léeg-léeg boo gisee nit koo xamante ne maanaam nit ku gis ci boppam ne maanaam moom am na mbir yu bari bari mën na cee sawar waaye mboole mbir yi nga xam maanaam dafa am benn mbir boo xam ne spécialement loolu dafa nekk farata ci moom te dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku ngir mën a yéwénal mbiru addunaam ak mbiru diineem waaye mbir moom da cee tayel tayel bu jéggi dayo loolu mandarga gu leer la guy wane ne maanaam dañ koo ndës maanaam seyt maanaam dañ koo dañ koo njabar kooku nag comme ni ñu ko xadis bi waxee ni day gis ne tudd yàlla ak di jàpp ak di julli maanaam di ñaan borom bi subhaanahu wa taala dindi ko loolu da koy dindi lu demee nekk di jàng ay ayatul kursi yu da dindi ak yu mel noonu <coughs> Euh, <coughs> bokk na ci xadiis Seydina Samura ibnu Jundub bi ñu gisoon tamit radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di nekkali ci ki nga xamante ne dafa géntu maam ci géntu moom yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam mu ne amma alladhi yuflahu ra'sahu bil hajar fa innahu ya'khudhu al-qur'ana fa yarfiquhu wa yanaamu 'an as-salati al-maktuba ngal ki nga xamante ne moom euh, dañuy dañoo nekk di toj bopp bi maam di di di di dël xeer maanaam di ko dóor ci bopp bi muy tasaaroo bu ko defee ñu daal dem jëli waat xeer bi indiwaat ko fekk bopp bi dajaloowaat baaxaat ñu dóoraat ci bopp bi muy tasaaroo mu ne kooku dafa fekk ne dafa téye woon alxuraan ba pare baal di koy daal di koy jàdday ba ko maanaam moom mooy xam la alxuraan digle ba pare mu daal di koy ñàkk jofee ak ki nga xamante ne def ba pare def see boole di nelaw wëlliif li nga xamante ne moom mooy julli yi nga xam ne mooy julli farata maanaam julli farata day romb muy nelaw fekk moom mu ngi nelaw wala boog mu bàyyi julli gi jot mu nelaw ba euh, euh, dégg nga ba du julli maanaam ba waxtu wa génn gisoon nañ tamit baabun iza naama walam yusalli bala shaytaanu fi uzu baa baala shaytaanu fii udhuni waaye gisoon nañ ni euh, lii euh, imam al-Mustamli rek moom moo ko solowee nii waaye ñeneen ñi ci dëpp ñi ci def ñëpp baa bun rek lañ indi mu nekk faslu kon ci maanaam mu nekk loo xamante ne maanaam dafa euh, branche la ci li nga xam ne mooy bunt bi weesu mooy ne su fekkente ne nit ki maanaam te li ko tax a jóg mooy xadis bi bu ci indi li ko tax a jóg mooy ne su nit ki nelawee te fekk julliwul maanaam julliwul farata maanaam wala boog mu julliwul naa maanaam benn julli guddi gi yëpp julliwul benn yoon ab naafila dañoo fekk ne maanaam seytaane moom moon tuur ndox moo mbéewal ci ay noppam maanaam kon ñu gis ne yabe na ko yab gu toll ne maanaam mu ñëw fekk ko di tuur ah, ndox ci nopp bi naka noonu tamit muy roogalaat te loolu tamit dañ ciy comme ni nga xam ne noonu la ko hadith bi waxee comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ki nga xamante ne dañ koo tudd ci kanamam muy hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñu ne ko kooku day ma zala na'iman hatta asbaha ma qama ila salat ñu ne kooku day Euh, dañu di nekk di nelaw moom jugul sax maanaam ba ba mu xëy maanaam ba suba gi jot muy doog a jóg te kooku euh, jugul di jëm jëm ci julli ñu ne mu ne kooku baala seytaanu fii udune kooku seytaanu moom mbiiwul ci nopp bi maanaam tamit loolu dañ ci xamee ni képp koo xamante ne da ngaa tayyeel ci jaamu yàlla rek dafa fekk ne euh, seytaanu moo dugal ci sa biir yaram tooke gi nga xam ne moom moo tax maanaam sawaroo ci jaamu yàlla googu maanaam kon loolu bu ko kenn gisee ni maanaam dafa am ñoo xamante ne ñoom Samba ñoo ko moom wala ñoom Demba li ci des nag ñun ñoo maanaam ñun moom garaawul mën nañ koo bañ a nekke lépp bépp tayyel ci jaamu yàlla rek maanaam firnde la guy tegtale ne maanaam lii ak tooke la gu ne seytaane ci sa biir yaram ba tax mënaguloo maanaam tooke boobu sa yaram xeexagul ak moom ba dindi ko ba ba génne ko ci yaram lool moom moo tax dafa am énergie boo xam ne doo ko mën a am maanaam pour mën a def boobu xeetu jaamu yàlla yàlla nañ yàlla sàmm <coughs> gisoon nañ ni baabu du'a fi salaati min aaxir al-layl mu am ci tarjuma maam baabu du'a wa salaat min aaxir al wa qawli llahi azza wa jalla mu am ci maanaam wa qaala allahu azza wa jalla tamit am ci euh, euh, mu muy al asili yi moom moo ko ba pare <coughs> euh, riwaaya Abu Zarr moom moo am baabu du'a fi salaati maanaam mooy buntu ñaan ci biir julli ci jeexitalu <coughs> guddi gi <coughs> wala boog julli maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy wax ñaan ak julli ci jeexitalu guddi gi ak wax bi nga xam ne moom la buur yàlla azza wa jalla wax maanaam moom mooy euh, tamit muy euh, riwaayat al asili moom mu ne kaanu qalilan min al layli ma yahjaun moom moo yokk tamit ay ma yanaamun wa bil ashaari hum yastaghfiruun comme ni ko aaya bi waxe ne ñoom day dañoo nekkoon ñoo xamante ne yàlla borom bi subhaanahu wa ta'aala li mu wax ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jullit ñu sell ñu baax ni mu ne ñooñu day ñu lu néew lañ nekkoon di nelaw ci guddi gi euh, te Euh, ci njël gi ñoom dañ doon sàkku njéggal borom bi subhaanahu wa taala gisoon nañ ci xadiisu nuzul bi nga xamante ne ci suñ jotaay bi weesu taxawoon nañ ci ak li nga xamante ne moom mooy wuute yi borom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim ci naka lañ koy maanaam nan lañ lan la baat boobu di tekki ni borom bi yanzilu rabbuna tabaaraka wa taala kulla laylatin ila samaa'i dunya ne suñu borom subhaanahu wa taala maanaam dafay wàcc ci guddi gu jot ba ci asamaan su njëkk maam asamaan si si nga xam ne moom mooy gu suufe gi euh, mu ne xëy na yabqa sulusul laylil aaxar jamono ji nga xamante ne moom la euh, ñetteelu xaaj ci guddi gi bu mujj bi bi amee mu daal di wax ne man yad'uni fa astajiba la man yas'aluni fa u'tiya man yastaghfiruni fa la kan moo may euh, kan moo may ñaan ma daal di koy wuyul nangul ko kan moo may laaj ma daal di koy jox kan moom muy sàkku ci man jéggal ma daal di koy jéggal li tax nag imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi mooy gëneel gu mag bi nga xam ne moom moo nekk ci waxtu woowu nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala daf ciy nangu ay ñaan naka noonu daf ciy joxe li nga xam ne moom lañ koy laaj naka noonu tamit da ciy da ciy nangu jéggalu jaam yi léegi nag ñu war a daal di gis baabu man naama awwalal layli wa ahya axira maanaam baabu buntu man ka nga xamante ne naama dafay nelaw awwalal layli li nga xam ne moom mooy njaal benn guddi gi wa ahya mu daal di dund mu daal di dundal axira maanaam li nga xamante ne moom mooy euh, mujjantal gi lii nag maanaam mu nekk loo xamante ne buntu la boo xam ne imam al-Bukhari daf ko indi ngir leeral ne maanaam guddi gi yëpp du yelloo nit ki di ci di ko julli maanaam dafa am li nga xamante ne moom te li gën moom mooy mujjantelu guddi gi te loolu tamit mu nekk wàll goo xamante ne maanaam ne ceer bu mujj boobu nga xamante ne moom moo ñëw ci xadiis bii weesu loolu lay junj foofu te loolu muy fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne boobu wàll moom mooy bi nga xamante ne moom moo gën ñii ñu ci des wax nag loolu waxoon nañ ko te leeraloon nañ ko indiwoon woon nañ teqantal yi bi ñu koy tàmbali bi ñuy tàmbali téere bi walillahi woon wal minna waaye gisoon nañ tamit li nga xam ne moom moo ci gën a dëgër waaye muy wax fiiral di leeral ne képp koo xam ne maanaam maanaam li gën moom mooy nga nelaw njaal beenu guddi gi waaye nag mujjantal gi nga daal di koy dundal muy wax tamit ne maanaam du yelloo ngay ngay julli naafila guddi gi yëpp déedéet maanaam loolu tamit nekkul loo xamante ne lu yellu la comme ni nga xam ne noonu la koy waxe fii mu ne waqaala Salmaan maanaam euh, Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu waxoon na li Abi Darda radiyallahu anhuma maanaam ne ko nam nelawal maanaam fekk moom daf daf koo seeti ji woon xadiis boo xam ne dina ñëw ci kitaabul adab ci kanam insha allahu taala maanaam euh, nga xamante ne dafa euh, dafa dafa ñëw seet si woon Seydina Abu Darda radiyallahu anha maanaam fekk mu daa mu daa di koy gis muy jug guddi gi maanaam guddi gi yëpp da doon day day taxaw di di julli. léegi nag euh, loolu nag euh, mu gis ne sayyidat ummu darda radiyallahu anha maanaam mi ngi ko koy jàmbatee ganana ah, sayyidna abu darda de ay radiyallahu moom de jàmbar la moom day julli rek guddi gépp da koy julli maanaam naka noonu maanaam xeetu wax yooyu mu gis ko mu jóg julli mu ne ko deg tëddaatal nga nelaw mu jóg mu jógaat nara julli mu ne ko tëddaatal nga nelaw mu jógaat nara julli mu ne ko déedéet tëddaatal nga nelaw ba nga xamante ne le ceer bi yegg si ne ci guddi gi maanaam mujjëntal guddi gi nag mu jóg mu ne ko waaw kay waa léegi mën ngaa daal di koy wax nag ne fa inna li nafsika fa fa fa inna lillahi alayka haqqan wa li zawjika wa li ahlika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan maanaam mu ne ko ah, yow sa bopp maanaam dafa am ci yow àq sa maanaam yàlla dafa am ci yow àq naka noonu sa ah, sa waa kër sa njaboot dañoo am ci yow àq naka noonu sa bakkan dafa am ci yow àq ba mu ko waxee loolu nag mu daal di koy dem nettali ko yenente bi ñu dem nettali ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal ne sadaqa salman moom lay wax ni mu ne kon mu ne ko nam nelawal fa lamma ba nga xam ne kaana nekk na min aaxiral layli ci mujjantalu guddi gi xaala mu ne ko kum léegi mën ngaa jóg jógal xaala nabi yu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne sadaqa salman maanaam Seydina Salman al-Farisi radiyallahu anhu wax na dëgg maanaam moom mooy ne kon du yelloo nit ki di yàq maanaam di yàq wér gu yaramam ci lu mel noonu naka noonu di yàq li nga xamante ne maanaam ndax nelaw daa bokk ci mbir yi maanaam nit ku dul nelaw day wekkeeku maanaam loolu moom amul sax ay maanaam baaxul ci doomu aadama maanaam loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ki nga xam ne moom mooy Seydina Euh, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ne ko déedéet mais del nelaw del yeewu tamit del del dog del woor tamit parce que loolu mooy sama sunna te képp koo xamante ne mooy nga sama sunna wala bokk sip nga sama sunna bokkuloo ci man maanaam loolu day tegtale li nga xamante ne moom mooy li gën ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxale loolu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi mun a qaala bi isnaadil muttasil fi awal kitaab ilay xaddasanaa al imaam abul mooy al xaddasanaa abul walid te moom mooy al imaam Hicham Ibn Abdel Malik al Bahili mooy abul walid al Tayaalisi rahimahullahu taala mu ne qaala xaddasanaa Shu'ba mooy abu Bistaam Shu'ba ibn Hajjaaj al Ataki al Azdi al Waasiti al Basri rahimahullahu taala mu ne wa xaddasanii Souleymane te mooy Ibn Harb maanaam kon foofu xaala beneen kàlla la moom mooy sëriñam Souleymane Ibn Harb. Euh, ibnu Bajil al-Azdi al-Waqifi rahimahullahu ta'ala muy Abu Ayyub al-Basri tamit rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy ibnu al-Hajjaj an Abi Ishaq te moom mooy al-Hamdani as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala di waa Kufa mu ne an al-Aswad te moom mooy ibnu Yazid ibnu Qays ibnu Alqamah an-Nakha'i Euh, muy abu amr wala abu abdurrahman di waa kuufa rahimahullahu taala anna mu ne qaala mu ne sa'altu anna qaala mu ne sa'altu laaj naa Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha al-Humayra as-siddiqatu bintu siddiq ummul mu'minin radiyallahu zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam wa habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kayfa ana mu ne mu ne kayfa ana naka mu ne lam lu ko laaj naka la nekke salaatu nabi julli yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil layli ci guddi gi qaalat mu ko kaana naan na nekk koo xam ne yanaamu da daan nelaw awwalahu njaal beenu guddi gi daka daan nelaw wa yaqumu mu daa di jóg aafirahu mujjantelu guddi gi maanaam ñu gis kon wàll bi nga xam ne moom la daan yeewoo mooy ci mujjantal gi maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee maanaam jamono jooju <coughs> fa yusalli mu daa di julli summa maanaam ni ñuy firee mujjantal gi nag ci la borom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhi moo tax ñu wuute wuute gi ñu gisoon maanaam bu dee fuqaha maliki yi dañoo jàpp ne ceer bu mujj bi yëpp la ñuy lay jóg ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha <coughs> comme niñ ko gis <coughs> Shafi'i yi ak Hanabila <coughs> rahmatullahi ak Hanafi yi rahmatullahi alayhi maam ñu jàpp ne quatrième sixième bi la ak cinquième sixième bi mu def sudus bi comme li nga xam ne noonu la ñëwee ci hadith Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu taala anhuma bu ko defee mu am temps wu mën a waxtaan ak sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam soxna si wala boog mu daal di tëddaat tuuti loolu moom waaye bu ñu xoolee le fait que muy julli julli fajar ci ginnaaw gi maanaam ñaari rakkay fajar loolu tamit maanaam day daal di nekk nag te jeexital gi maanaam muy jéggalu ak yu mel noonu maanaam di jéggalu borom bi subhaanahu wa taala maanaam loolu yëpp mën na dëgëralaat tamit ba tey waxu ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u Maliki yi rahmatullahi alayhim mu ne summa fa yusalli maanaam mu daal di julli summa topp jaw mu daal di delluwaat ilaa firaashihi ci kaw lalam maanaam mu daal di jël delluwaat ci kaw lalam maanaam loolu kon day tegtale ne kon ceer bi maanaam du du du ceer bu mujj bi yëpp lay jóg lay lay lay lay kii maanaam mooy ne kon sixième bi ba ci sixième bi foofu day dem tëri ji mu ne wa <coughs> fa iza azzana su noddee al muazzinu aji nodd bi wasaba mu daal di tëb maanaam moo loolu li muy teg moom mooy mu daal di jóg ànd ak kawarte maanaam ngir dem mu ne fa inkaana bu fekkente ne nekk na bii ci moom xaajatu xaaja aajo maanaam li muy teg moom mooy su fekkente ne dafa amee woon aajo ci soxna fi maanaam ba jotee ak moom ir tasa la mu daal di sangu cangaayal farata wa illaa su dul loolu nag tawadda day daal di jàpp rek wa xaraja mu daal di génn maanaam su xëyee su loolu tamit loolu day tegtale ne ceer bi maanaam euh, du du maanaam nekkut ne dafa julli bi parce que mënta nekk yanuwul maanaam mu julli ceer bi yëpp ànd ak soxna si ba noppi maanaam fekk fajar julli na ñaari rakkay fajar ba noppi maanaam mu jote ak soxna si ba pare ñuy julli te maanaam euh, après mu mën a fekk mu tëdd ak nelaw maanaam fekk tëdd ak na ba pare ci diggante bi loolu maanaam da ngay gis ne euh, du yanuwut maanaam maanaam lu yanu maanaam mooy ne day fekk ne jote na ak soxna si bi mu paree naafi la ba noppi te loolu tamit bu loolu tamit bokk na ci li muy liñ ci li muy jàngale maanaam moom mooy ne li gën ci xaal boobu maanaam moom mooy julli naafila yi ba noppi doogu bu booy joteeg soxna si nga jotee moom waaye maanaam joteeg soxna si ba pare ba nga julli naafila amaan na li gën mooy contraire bi wallahu aalam mu ne wa dul lool nag tawadda day daal di jàpp wa xaraja mu daal di génn wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari rahimahullahu taala fii rek da ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro 739 imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 1640 ak 1680 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 1365 imam Ahmad ibn Hanbal euh, indi na ko hadith numéro 24342 24708 24755 24779 25435 25791 ak 26156 ngay gis na kon Euh, hadith bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp euh, indi nañ ko bi mu doom des moom Abu Dawud ak moom at-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qiyaam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-layli fi ramadan wa ghayrihi maanaam buntu bi day wax maanaam baabu buntu qiyaam an-nabi jul maanaam taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mooy taxaw gi muy taxaw ci guddi gi di ko jaamu yàlla bil-layli ci guddi gi fii ramadana ci weeru koor wa ghayrihi ak beneen leneen jamono ju bokkut ak weeru koor maanaam fii <coughs> maanaam fii tamit boo xoolee li nga xamante ne moom lay leeral fii maanaam moom mooy ne yenent bi sallallahu alayhi naka la daan jullee ak nan la daan baaxoo di jullee ndax wax nañu rakkaay naka la daan defee loolu wax na koo ba pare waaye léegi nag naka la daan defee rakkaay yooyu loolu moom lay leeral fii maanaam ci weeru koor ak lu dul weeru koor loolu moom moo tax mu daal di indi buntu bii te waxu yenn yenente bi sallallahu alayhi wasallam nii la ko daan defee lool li muy tegtale moom mooy anam gi gën ci ñu defee ko ko loolu lay tekki mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom maal moom Abu Muhammad al-Kala'i al-Misri rahimahullahu ta'ala wa Misra mu ne qaala akhbarana Malik mooy imaam daaru hijra Abu Abdullah al-Madani an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi mooy Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi euh, muy Abu Sa'd Sa'id dañ ko wax Abu Sa'd euh, di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an Abi Salama ibn Abdurrahman mooy ibn Awf al-Zuhri Euh, tamit di waa Madinatu Munawwara bokk ci fuqaha sabay ci benn wax ci kan moom mooy juróom ñaareel ci fuqaha sabay rahmatullahi alayhim annahu naka moom axbarahu moo ko xabaare annahu naka moom ci jëmmi boppam sa'ala moom moo laaj Aysa sayyidatuna Aysa ummul mu'minin radiyallahu anha ne kayfa ana naka kaanat la nekkoon salaatu rasulillahi julli ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi ramadan ci weeru koor mu daal di koy laaj waaw weeru koor nan sallallahu alayhi wa sallam daal jullee maanaam ñu daal di xam ci loolu maanaam comme weeru koor nag dafa nekk jamono joo xamante ne jaamu yàlla def ci gën a ko def ci lu baax nuróowul ak def lu baax ci beneen jamono bu bokkut ak jamono jooju loolu yëpp mu war a tax ñu daal di xam ana naka la ko yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daan jullee fa qaalat mu daal di wax ne maakaanan maakaanan nekkutoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaziidu daan yokk fii te du caageen lu dul weeru koor maanaam muy leeral lan mooy aada yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lan la baaxoo doon ko def moo xam ñu ngi ci weeru koor wala nekkuñu ci weeru koor loolu daanu ko soppi loolu tamit da daan dëgëral li nga xamante ne moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi bi sallam biñu laa ji sayyidat Aisha radiyallahu ana naka la daan def lan moo nekkoon li mu gënoon a sopp mu ne ad-daa'im li gën a sax maanaam li nga xamante ne moom la gën a sax maanaam te lan la gën a sopp maanaam lan moo gën a la gën a bëgg ci ci ci jaamu yàlla yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko ko laaj biñ ko laajee sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa ne ad-da'im mooy li gën a sax maam mooy li nga xam ne moom la muy gën a permanent li nga xam ne dafa constant tout le temps lool lay def maanaam loo xamante ne maanaam du bu koy def du bu ko changer du def tey par exemple fukki rakka suba mu def ñaar vingt rakka ginnaaw suba mu daan def téeméer ginnaawaat suba mu ñëw def ñaar ginnaawaat suba mu defaat fukk déedéet maanaam bu taxaw ci fukk yi tout le temps mais mu sax moo gën ñaar tey suba fukk ginnaaw suba ñaar fukk ginnaawaat suba téeméer ginnaawaat suba nga ñëwaat ci ñaar déedéet li gën moom mooy nga sax ci benn lim bu sax. loolu tamit maanaam mooy li nga xamante ne moom mooy dëgëral ne maanaam sikkar yi tamit ak xeetu jaamu yàlla yi bi ci gën mooy bi nga xamante ne da koo teg lii dama koy def mu nekk wird maanaam ne daa iman tout le temps nii laa koy defee maanaam mu nekk loo xamante ne lu sax la mu ne euh, loolu mu ne kon daanul yokk ala ihda ashara maanaam ci fukk ak benn rakkaatan rakka maanaam fukk ak benn rakka Allah rek la daan def maanaam muy eh, limuk huwa maanaam moom yàlla maanaam muy dellu lépp ci boroom buur buur yàlla subhaanahu wa taala yu salli da daan julli naka la ka daan defe nag léegi mu ne yu salli daf daan julli arba'an ñeent fala tas'al waaye bu laaj an husni hinna ci ci taar ga rafetaay ga wa tuuli hinna ak yàggaay ga maanaam loolu moom moo daan waral kon tànk yi daan dem ba nga xamante ne da daan néew maanaam waaye bu laaj ni doon taxawe sallallahu alayhi wa ci ni mu rafete maanaam julli ga est-ce que boobu julli waaye euh, radiyallahu anha tamit yàlla nañ ko yàlla fayal ci nettali jum ñu ko nettali ci anam gii nii maanaam ci melale ko ñu xam ne jëf ji gën ci moom mooy gi nit ki jël jamono ji maanaam koy defee fexe ba def ko defin gi nga xam ne mooy gi gën rafet ji mën a ne ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ni mu ko waxe li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan maanaam ne daf leen di natt di xool ana kan ci yéen moom mooy nga xam ne moom mooy ci gën a rafet jëf loolu moom mooy li tax mooy sabab bi nga xam ne moom mooy illa bi tax borom bi maanaam indi dund ak dee moo tax mu teg asamaan si ak suuf maanaam mooy lan ngir mu nattu leen ana kan ci yéen moo gën a rafet bi muy jëfe ki nga xamante ne nag moo gën a rafet la ci lu nu joyal mooy sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ba nga xam ne moom la ko def ñeent maanaam ñeent yi nag liñ lii tam bokk na fuqaha u xanafi uh, rahmatullah alayhim dañ ciy sukkandikoo di wax ne ñeenti rakka naafila lañ ñu dañ def maanaam ñeenti rakka ñaar ñaar maanaam ñeenti rakka waaye li nga xam ne moom mooy li sax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko daan jullee mooy daf daan julli ñeent rakka yoo xam ne da daan sëlmal ci ñaar yu ne moo tax imam al-Bukhari ci kanam tuuti rahimahullah dina indi buntu boo xam ne day leeral ci ay hadith yu bari yoo xam ne day leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari rakka la daan julli sëlmal do du wax yeneen ñaari rakka sëlmal waaye bu waxee ni ñeent la def maanaam mooy day def ñeent daal di toogaat tuuti maanaam du tegale après yeneen maanaam ñeent yooyu bu ko defee pare day toog après ci lay doogu jugaat nag defaat yeneen ñeent loolu moom moo tax <coughs> mu ne summa topp yu salli mu daal di julliwaat arba'an yeneen ñeent waaye fala tas'al bul laaj an husnihinna ci seenug taar seenug rafetaay wa tuulihinna ak seenug guddaay summa topp nag yu salli mu daal di julli salaasa ñett maanaam mooy ñetti yi nga xam te ne witar la lii tamit bokk na ci li fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim sukkandikoo ci wax ne maanaam julli witar euh, ñetti rakka yu tegaloo moo gën waaye li nga xamante ne moom mooy li gën comme niñ ko gisee ci waxu jumhur rahmatullahi alayhim mooy ne julli bi moom mooy nga xaaj ko ci digg bi maanaam mooy nga def ñaar maanaam ñaar boo def witar maanaam ngay def ñetti rakka nga bëgg koo witare li gën moom mooy nga def ñaar sëlmal daal di jóg def benn bu boobaa day nekk safa wal watr maanaam te loolu te mu bokk tamit ci li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala gine wa shaf'i wal watr beneen bi ci def tamit mooy bokk na maanaam am na ci njànginu wa shaf'i wal witri maanaam wa loolu tamit njànginu la maanaam bokk ci sab'a yi maanaam qira'atu sab'a yi maanaam beneen bi ci def mooy qira'atu sab'a yi maanaam bokk na tamit ci li nga xamante ne tamit moom moo koy dëgëral mooy li nga xamante ne moom mooy ni jëf ji su gën a bëri loolu day waral tiyaaba yi gën a bëri te loolu noonu bokk na ci maanaam nit ki bu fekkente ne dafa def ñetti rakka maanaam ci ñetti ñetti rakka yoo xamante ne daf koo tegale bu boobaa dina am lu koy rëcc moom mooy toog taaya bi maanaam toog taaya sëlmal loolu du ak kàbbaru xarmaal gi mu ciy waat ci bëccëg loolu du ko ci yokk te comme loolu da koy rëcc maanaam loolu noonu bu boobaa ñett yi nga defee noonu moo ko gën maanaam kon loolu yëpp day dëgëral ne ñett yi nga maanaam jëf ji gën a bari moo gën. te kon bu boobaa loolu tamit day tegtale ne julli sëlmal loolu mooy li nga xamante ne moom moo gën nee na euh, qaalat nee na qaalat Aisha sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na fa qultu mu wax ne ya rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ndax da nga nelaw qabla an tuutir lu jiitu ngay witar fa fa qaala mu ne ko moom yenente bi sallallahu alayhi ne ko ya Aisha ayo yow sayyidat Aisha radiyallahu anha inna li wér booru mooy ay na ya sama ñaari tanaamaani dana nelaw wala yanaam waaye du nelaw qalbi sama xol allah sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu mooy dëgg sallallahu alayhi wa sallam xolam mënta nelaw ngir ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy fublu mboolem li nga xam ne mooy mindeefu borom bi subhaanahu wa taala maanaam xolam dafay nekk koo xamante ne dafa jàkkaarloo ak borom bi subhaanahu wa taala daa iman borom bi subhaanahu wa taala du denc di ko feeñu ci boppam maanaam kooku xol boobu mënta nelaw te du du du maanaam xol la boo xamante ne daa iman day dund loolu tamit maanaam muy yeneen bi alayhi salaatu wassalaam moo tax bëtam yi mën nañuy nelaw waaye xol fu mu toll mi ngi jàkkaarloog borom bi subhaanahu wa taala <coughs> kon euh, lii day dëgëral ci xadis bi ñu gisoon ci kitaabul iman bi sayyid <coughs> bi euh, <coughs> Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi muy wax ñuy wax ci wàllu nelaw ne ah biñ dégg nañ ni de yenent yi ñoom seen xol bët yi duñ nelaw waaye seen xol yi maanaam xol maanaam seen xol du nelaw waaye seen bët yi dañuy nelaw maanaam muy dëgëral loolu maanaam ne yenent bi ci boppam moo ko wax sallallahu alayhi wa loolu moom moo tax yenent bi sallallahu alayhi lu mu gis dëgg la maanaam lu mu gis ci gént rek dëgg la ngir ne bëtam day nelaw waaye maanaam xol bi du nelaw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bi imam Bukhari doo ko indi xadis numéro deux na ko xadis numéro sept cent trente et un Abu Dawud Abu na ko xadis numéro mille trois cent quarante et un imam at-Tirmidhi na ko xadis numéro quatre cent trente neuf imam an-Nasa'i na ko xadis numéro mille six cent quatre-vingt-dix-sept imaamu Maalik indi na ko xadis trois cent quinze imaamu Ahmad ibn Hanbal indi vingt quatre mille soixante-treize vingt quatre mille quatre cent quarante-deux vingt quatre mille sept cent trente-deux ñoom kon dañu gis ne waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu des imaam Ibnu Maaja rahimahullahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaabi ilayhi <coughs> <coughs> haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy Abu Muusaa az-Zamin Euh, al-Anazi di waa imam wa Basra rahimahullahu ta'ala bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ waa saabu kutubu sitta yëpp maanaam mu ne Yahya ibn Sa'id te moom ibn Farrukh al-Qattan di Abu Sa'id euh, di waa al-Basri rahimahullahu ta'ala an Hisham te moom ibn Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam muy Abu Abdullah Abu Bakr al-Madani Euh, mu ne qaala axbarani abi te moom mooy abu abdullah Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam di waa Madinatu Munawwar bokk fuqaha as-sab'a an Aisha mu jël sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat moom mu ne ma ra'aytu musuma gis an-nabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u muy jàng fii shay'in ci lenn min salaati al-layl ci guddi ci julli guddi gi jaalisan di aji toog maanaam kon li nga xamante ne moom lii la baat maanaam ba fii baat bi li muy tekki la tekki la moom mooy li gën moom mooy di toog di di taxaw di julli moom moo gën toog di julli mu ne xattaa mbéte isa ba nga xamante ne nag isa kabira maanaam dafa màgg nag xara a mu daal di commencé jàng nag jaari daal di toog maanaam ba mu demee ba màgg ba mage maanaam mooy bi nga xamante ne dem na ba euh, euh, maanaam laata maanaam lu gën lu gën a tuuti at laata muy génn àdduna sallallahu alayhi faysa baqiya <coughs> nu mu daan def mu ne faysa baqiya su daan def ala ci moom mi na suurati ci saar bi salaasuuna fanweer aw wala boog arbauna ñeen fukki ayatan aaya qaama mu ci lay taxawe <coughs> fa qara'ahun na mu daal leen di jàng summa topp rakka mu daal di rukkoo maanaam kon da topp euh, daal di jàng aaya yi ba nga xamante ne ci lay pare maanaam jàng ba nga xam naam di jàng di jàng di jàng ba nga xamante ne nag léegi dem na ba fanweer wala ñeneen fukki aaya dese ko rek mu doog daal di jóg xadis bi gisoon nañ ko maanaam nga gis ne euh, kon xadis euh, bi day tegtale naka la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan jullee guddi gi maanaam mooy da daan taxaw di jàng alxuraan maanaam noonu la daan jànge ba pare mu xam ci ne da daan jàng aaya yu gudd maanaam aaya yu bari la daan jàng maanaam ngir ne day dem ba ñeen fukki dese ko wala fanweer muy doog a jóg loolu li muy tegtale mooy lam daan tari dana bari dégg nga mu ne naka noonu tamit xamee woon nañ yenente bi sallallahu alayhi wa ci ay xadis wér ne maanaam amul woon guddi gu mu daanul jàng sooratul isra ak sooratul zumar maanaam ñaari saar yooyu daa iman daka daan jàng ci guddi gi moo xam ci biir julli gi la wala boog ci biti julli gi la loolu tamit mu nekkoon loo xamante ne daanaka mën nañ ne wér la woon ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa ah, bi gisoon nañ ko xadis numéro mille cent dix Euh, imam Bukhari euh, euh, imam al-Bukhari indi woon na ko kon mille cent dix-huit ak mille cent dix-neuf fii nag mooy kon fi mu ko mujjee indi kon xadis bi tamit romb nañ ko doot ñu ko gisee insha allahu taala ci Sahih bi <coughs> waaye imam Muslim indi na ko xadis numéro sept cent trente et un ñetti yoon imam Abu Dawud na ko xadis numéro 953 954 imam At-Tirmidhi na ko xadis numéro 374 imam An-Nasa'i na ko xadis numéro 1640 1649 ak 1650 imam Ibn Majah na ko xadis numéro 1226 ak 1227 imam Malik indi na ko xadis numéro 364 ak 365 imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu al-jami' ne baabu fadli tuhuuri bil layli wan nahaari wa fadli salaati ba'dal wudu'i bil layli wan nahaar maanaam baabu buntu fadli tuhuuri maanaam ngëneelug laat bil layli ci guddi gi wan ak bëccëg gi wa fadli ak ngëneelug ak salaati julli ba'dal wudu'i ginnaaw njàpp bil layli ci guddi gi wan nahaari ak bëccëg gi maanaam lii buntu la boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo ndoxe ngir leeral ne ngëneel gi nga xam ne moo nekk benn ci amee njàpp maanaam guddi wala bëccëg maanaam nga bañ a nekk koo xamante ne sa njàpp day dog maanaam moom mooy la mooy saa yoo jàppoo rek nga dem jàpp jiwaat nekk ci njàpp daa iman maanaam bañ a nekk koo xamante ne dangay jàpp après nga daal di bàyyi noonu maanaam saa yoo xamante ne sa jàpp tañ na rek nga daal di dem nga jàpp jiwaat ngir ne jàpp loolu dafa am loo xamante ne moom lay def ci nit ki ci wàllu ruuxam maanaam dafay def loolu ci nit ki ci wàllu bakkanam naka noonu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ne jàpp dafay fay li nga xamante ne moom mooy jeexatalu seytaane ci nit naka noonu jàpp comme ni nga xamante ne nit ki bu lekkee masalan euh, yàpp gëléem comme nga xamante ne noonu la waxoon li am na maanaam al ibla xuliqat min ash-shaytaan ne jim ne euh, euh, gëléem yi dañ leen bindee ci seytaane maanaam moom mooy mën a fittirlu maanaam ak bi tëpp ak di maanaam nekk ñoo xamante ne dañu yor jikko yooyu loolu moo tax boo lekkee yàpp bi maanaam yenent bi sallallahu laa wasallam digle nga dem jàpp jiwaat maanaam mu nekk kon lu ñu sopp ba mu def ci fuqaha o xanaabila yi rahmatullah alayhim nga xam ne ñoom dañ ne dafa war nga daal di jàppaat lekk gëléem da yàq njàpp ci ñoom maanaam dara nasa noonu tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam digle masalan ku mer mu ne ndax mer xal la bu seytaane def ci xoolu nit xanaa gisoo leen ne su mais su su nit ci mere bët yi day xonk mu ne kon ne dem jàpp ji bu ko defee mu daal di fay maanaam li nga xamante ne moom mooy xal boobu nga xam ne moom la seytaane def ci xol bi naka noonu kon maam ñu gis jàpp kon tamit gisoon nañ ko tamit ne dafay yàq kaddu yi nga xam ne moom la seytaane di fas maanaam fas-fas bu nga xamante ne moom lay def ci doq nit ki maanaam loolu yëpp day dëgëral li nga xamante ne moom mooy ngëneel bu mag li nga xam ne moom moo nekk ci njàpp ci guddi ak ci bëccëg rawatina nga xamante ne euh, comme li nga xamante ne Euh, moom mooy euh, um, euh, li yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax maanaam ñett yi nga xamante ne yàlla daf ci fare bàkkaar la mayamxol laa bil xataaya wa yarfa'u bihi darajaat maanaam yàlla ma hal laa adullukum ala ma yamxol laa bil xataaya wa yat wa yaktubu bihi sayyi'aat wa yukaffiru bihi sayyi'aat wa ah, Euh, yarfa'u bihi darajaat maanaam loo xam te ne yàlla daf ci fare ay bàkkaar wa ba pare bi ci defal ay xasanaat maanaam di ci ba pare mu ci yëkkati ay maanaam mu mu ci yëkkati tamit ay daraja mu ne kasratul xutaa ilal masaajid maanaam bëri jéego di dem ci jàkkay want ah, wanti vaare salaat ba'da salaat ak xaar li nga xamante ne moom mooy julli ginnaaw julli mu ne ak lan mu ne euh, euh, wa naka ah, ah. kasratul wudu' 'inda al makaarih maanaam wala boog isbaaxul wudu' 'inda al makaarih ok isbaaxul wudu' 'inda al makaarih wa kasratul xutaa al masaajid wa intizaaru salaati ba'da salaah maanaam di xaar maanaam bëri maanaam di matale njàpp fi nga xamante ne moom lañ ko maanaam moom mooy njàpp gi dafa dafa jafe wala dafa metti kon circonstance nga daal di dem di jàpp jiwaat maanaam ngay jàpp maanaam wa kasratul xutaa ilal masaajid ak bëri jéego dem ci jàkk ak di xaar julli ginnaaw julli mu ne fa zaalikumur ribaat fa zaalikumur ribaat fa zaalikumur ribaat fandongook fandongook fandongook maanaam mooy préparer wu ngir xeex lii mooy xeex bu mat bi maanaam kon takku xeex maanaam mi ngi noonu loolu yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne njàpp daf koy def mu nekk loo xamante ne ay ngëneel yu màgg la ci diggante guddi gi bëccëg gi imaam al-Bukhari fii di ci leeral ne maanaam nit ki xattaa ba julliwul sax maanaam nay saxoo njàpp ci guddi gi ak ba bëccëg gi naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la tax mu nose bunt bi muy ñaareelu mbir mi moom saa yoo jàppoo ci biir wala bëccëg gi dem julli ji ñaari rakka loolu di dëgëral ma sax bu ñi nga xam ne ñooy xanaa ba Shafi'i ak Hanabila waaye rawatina Hanabila rahmatullah alayhim ci mas'ala boobu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisewoon bi ñu toog tollee ci kitaabul wudu maa ak ci ci kitaabu salaat maanaam kitaabu mawaaqiitu salaat wala walla al azan maanaam fi ñu doon waxtaane waxee ah, kitaabul azan mawaaqiitu salaat maanaam kitaabu mawaaqiitu salaat waa dëgg la foofu la parce que foofu lañ doon waxee ci julli naafila yi waxtu yi nga xam te ne moom la ñu war a jullee naafila ak fi ko xamante ne foofu lañ ko teree maanaam gisoon nañ ni li nga xam ne mooy li gën a dëgër xanaa bi Hanaabila rahmatullah alayhi ak Shaafi'i rahimahum rahimallahu jami' maanaam ci ne njàpp yi maanaam masalan ak dugg ci jàkk ji ak yu mel noonu mënit na ko def saa su nekk saa yoo xamante ne <coughs> dañoo <coughs> maanaam julli maanaam da nga koo def maanaam heure julli euh, euh, maanaam julli yooyu noonu nga xam ne dañoo sabab yooyu yëpp maanaam mënef na def heure bu ne te loolu xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw nii maanaam xadis bii di ñëw muy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi muy nekkale diggante ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Bilal radiyallahu anhu loolu yëpp daf koy dëgëral mu ne qaala bilisnad muttasil fi kitaab la haddathana Ishaq ibn Nasr te moom mooy uh, al-Kawsaj uh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abu Usama te moom mooy euh, Hammad ibn Usama ibn Zayd euh, rahimahullahu ta'ala al-Qurashi euh, mu ne qaala mu ne an Abi Hayyan te moom mooy Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan mu mu dàqatam nag Abu Hayyan at-Taymi di waa Kufa moom tamit rahmatullahi alayhi maanaam ni ñëpp da ngay gis ne waa Kufa lañ an Abi Zur'a moom mooy Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdullah ibn Jabir al-Bajali di waa moom tamit rahimahullahu taala muy Abu Zur'a al-Bajali an Abi Hurayra radiyallahu taala mooy sayyidina Abdurrahman ibn Sakhir ad-Dawsi sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu an-nabi naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na li Bilaal sayyidina Bilaal ibn Rabah radiyallahu anhu inda salaatil fajr maanaam ci foofu julli fajar ne ko yaa Bilaal ey yow Bilaal sayyidina Bilaal radiyallahu anhu haddithni nettali ma bi arja ci gën jaa rafet amalam jëf joo xam ne amil taxoo moom nga jëf fil islaami ci l'islam maanaam lii bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci xame itam mooy ne imaam bi maanaam sëriñ bi mën nay laaj taalibe yi maanaam ak ñi nga xamante ne ñoo nga la yi kii ma njaboote di leen laaj ana lan moom mooy jëf yi nga xamante ne moom la ñuy jëf su ko defee suñ woon suñ suñ ko waxee ne ko ah man de lii ak lii dinaa koy def bu ko defee su dee lu baax la mu encouragé ko su fekkente ne lu doy waar tamit mu daal di leen di wax ne non non du nii mais nee la maanaam loolu euh, mu ne ko fa in lu waaye nag mu leeral ko lu tax mu laaj ko mu ne fa in ndax man. sami'tu damaa dégg dafa maanaam euh, dóoru na alayka say say say carax maanaam euh, moom mooy comme ndax dafa am xash-xasha euh, am am dafa am am xaysata ak yeneen ak yeneen maanaam ay riwaayaat yu wuute la yoo xamante ne dafay wax li nga xamante ne noonu la tegtale waaye lépp day tegtale benn mbir moom mooy dóorante yi nga xamante ne moom la dàll yi di dóor maanaam mooy nit ki bu dee dox ah ci loo xamante ne comme dàll yi mel ne dàll carax maanaam naal moom mooy dàll yoo xamante ne ay xoor xeetu nit la maanaam muy nga xamante ne day dox mu naan mu naan taf ci tànk bi ci ndëggu tànk yi taf taf yooyu noonu loolu lay wax ni man dam ko léegi bay na dayee ci sama kanam fil jannati ci aljanna maanaam kon loolu day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na aljanna maanaam ngir ne moom neena dugg na aljanna yëg na ni gis na ko te loolu dëgg la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa ah, ah, duggoon maanaam moom gis na Euh, dugg na àjjana te lii euh, zahir moom mooy ñaar moo mën a nekk moom mooy mu nekk laylatul isra wala mu nekk ci beneen jamono joo xamante ne bu bokkut boobu la ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxee ni bëtam yee nelaw waaye xolam du nelaw loolu li muy tegtale moom mooy ne li muy gis ci gént loolu mook li muy dund benn la maanaam loolu moom moo tax isra maanaam awal mi'raj mu mën ko def mu nekk loo xamante ne euh, day dem maanaam di dund mbir mi ci bés loo xamante ne euh, xaqiqatan loolu ci gént lay faral di xew maanaam loolu moom moo tax maanaam nga gis ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom amul loolu ci différence ci moom te loolu tamit day tegte la ne li mu wax ne ci julli kusuuf ne wan nañ ma lépp xattal jannata wan naar loolu tegtalewul ne bis boobu la ko mës a gis maanaam lool tamit lii tam bokk na ci li nga xam ne moom lay tegtale mu ne qaala bi mu ko waxee nag li nga xam ne moom la loolu tamit day tegtale ne Seydina Bilaal radiyallahu anhu maanaam li nga xam ne mooy xaqiiqaam sax na ci biir àjjana maanaam loolu loolu la mën a teg tegtale moom moo tax moo daal di wax li nga xamante ne maanaam Yonent bi sallallahu alayhi di ko fa gis ci kanam maanaam mu muy dox ci biir àjjana gis Seydina Bilal radiyallahu anhu xool tànk yi gis di Seydina Bilal radiyallahu di dox mu dégg te te te cerax yi di dóorante ci biir aljanna mu ne ko xaala mu ne ko wa <coughs> maa amiltu jëfuma amalan ak jëf arja <coughs> bu gën a yaakaaru indi fa man an nii nakat man nii la lam ata tax maanaam lenn maanaam sama jëf yëpp amul benn bu ci gën a yaakaaru ba mu def ne am nii naka man nii maanaam li mu mës a jub yëpp moo ci gën a yaakaaru lam atatahhar du ma euh, laabu mukk tahuura tahuuran akuk laab fii saatin ci benn waxtu fii saati laylun ci benn waxtu guddi aw nahaarin wala bëccëg maanaam bu boobaa am daal di labal yëpp illaa lulul sallaytu damay julli bi zalika tahuru ci boobu rek laab maa la nga xam ne kutiba yi dogaleef na ko ci man an u salli ci ma julli ko maanaam euh, Euh, léegi lii kon day dëgëral li nga xamante ne moom mooy lan mooy ne euh, kon mooy julli naafila yi nga xamante ne moom moom moom mooy li koy waral moom mooy njàpp maanaam nit bu amee bu jàpp wala ba mu sangu cangaayal farata mu am ci beneen euh, riwaaya boo xam ne ci hadith bi dañu te saa yu ma amee laat maanaam saa yu sama njàpp tojee damay dem jàpp jiwaat maanaam nga gis ne kon loolu daf koy dëgëral mu ne qaala abu abdullah mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne lan mu ne daffana alayka loolu lu muy tekki mu ne yaani li muy tekki mooy taxriika yëngatu ah mooy yëngatug euh, yëngatug da euh, dàll yi loolu lay euh, tekki kon loolu moom mooy li nga xamante ne xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek da ko indi imam Muslim indi ko xadis numéro deux mille quatre cent cinquante trois xaw ko dugg mais ñeneen nañ ko ma xaatim moom taxaaw yi ñen indi nañ ko rahmatullahi alayhi wa xaw ko dugg sitta ñoom ñaar rek ko ci indi te kenn ku ci nekk benn yoon rek ko indi imam Bukhari mi ngi ko indi surtout xadis bi muy xadis numéro mille cent quarante-neuf imam Muslim indi na ko xadis numéro deux mille ak neuf mille six cent soixante-douze comme ni gis na waa saabu kutubu sitta maanaam euh, imam Bukhari imam Muslim rek moo ko jëndi rahimallahul jami' mu ne qaala baa baa baabu maa yukrahu min at-tashdid fil ibada baabu buntu maa li nga xamante ne yukrahu moom la ñuy sib min at-tashdid ci di taral fil ibada ci jaamu yàlla gi maanaam bu ñu wax tey ay naafila guddi baax na ak yooyu yëpp tamit itam dafa am maanaam mbir mi dafa war a rek nekk loo xam ne lu yamamaay la maanaam ñu naan sikkar baax na ñu naan nanga baax na lépp lu ñuy wax ne baax na koor baax na yëpp itam maanaam li digg doomu te loolu moom mooy xeet bi nga xamante ne mooy suñu xeet comme ni ko alquran waxe wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan naka noonu de leen a def ngeen nekk xeet bi nga xam ne mooy xeetu diggu doomu mooy équilibre dafa baax ci ni nga xamante ne noonu ngeen mel te noonu ngeen di doxale naka noonu tamit loolu la wax na borom subhaanahu maanaam te loolu moom mooy li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne xayral umuuri awsatuha li nga xamante ne moom mooy li gën ci mbiri mooy di diggu doomu waaye nag maanaam bu ëppal loolu tamit lépp loo xamante ne lu baax la maanaam moom mooy ngir ne saa yu équilibre ñàkkee am rek maanaam nit ki day daal di mën a maanaam day day daal di day daal di gaaw a jéng te bu xësee ba jéng maanaam jéng day daal di gaaw ci moom mu daanu ci loo xamante ne moom lu yàqal la ak lu koy gaañ la dégg loolu moom moo tax imam al-Bukhari kon rahimahullah di indi bunt bii di leeral ne maanaam ne digg doomu googu dafa nekk loo xamante ne lu war la ngir dañuy bañ ci kuy taral ci kaw boppam maanaam ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla yi maanaam euh, maanaam loolu nag tëkkaliwul ne doo jaamu yàlla saa su ne déedéet saa su nekk mën ngaa nekk ci jaamu yàlla waaye da nga koy différencier maanaam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala diglewul benn mbir kese maanaam yu bëree bëri la digle maanaam yu bëree bëri ñoom ñooy ay xeeti jaamu yàlla maanaam kon bu boobaa ci mbir mi nga nekk mu ne maanaam nga fexe ba lool a nekk jaamu yàlla ci jamono jang nekk loola lay tekki waaye tegtalewul ne dañ naan la non boo jaamu yàlla après nag nga dem nekk ci say loisir xam nga dox sa ndaw doxaale sa ay affaire non lool moom képp ku ko déggee noonu yow yaa dégg déggin wu ñaaw dégg nga te lool dina gën a leer ci li nga xamante ne noonu lay ñëwee ci hadith bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi wal kitaab lay haddathana Abu Ma'mar te moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Abil Hajjaj al-Basri rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci dakkantalam di Abu Ma'mar mu ne qaala haddathana Abdul Waaris moom mooy Euh, Abu Ubayda Abdul Waaris ibnu Sa'id ibnu Zakwan at-Tamimi di imam tamit ci waa Basra rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdul Aziz ibnu Suhayb muy taalibi Sayyidina Anas ibnu Malik Abu Hamza Abdul Aziz ibnu Suhayb al-Bunani di waa Basra rahimahullahu ta'ala al-A'mi moom euh, mu ne an anas ibn malik radiyallahu taala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anna maanaam bokk ci al muksiruna yi radiyallahu taala anhu qaala mu ne daxala dugg dugg na an nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa iza fekk rek maanaam mu dugg fa iza fekk bay hablun ab euh, ab buum mamduudun ñi nga xamante ne euh, ñu ngi koy maanaam fi mu dugg nag moom mooy ci jàkka ji comme ni mu ñëwee ci riwaaya bu nekk ci Sahih imam Muslim rahimahullahu taala maanaam mu daal di gis nag ak buum mam duudum bu ñu tàllal bayna saariyatayni ci diggante ñaari poto maanaam euh, ñaari keno ci keno yi jàkka ji fa qaala mu daal di wax ne maa haazal xablu waaw jële buum moom lu mu doon maanaam dañu gis buum gi ñu takk ko ci comme ni ci poto yi diggante poto bi ak poto bi ci jàkka ji ñu takk ci ak buum muy laaj nag waaw buum gi moom lu mu doon qaalu ñu ne ko haazaa lii mooy xablul buum la li Zeynab ñeel Zeynab maanaam nag lii nag ba wu léeralu kan la ci Zeynab bi waaye li ñuy wax moom mooy ne Zeynab bint Jahsh la radiyallahu anha maanaam di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa iza fatarat saa yu yokkatee rek ta'allaqat dafay daal di eh, dafay dafay dafay daal di yeew maanaam day yeew buum gi maanaam suy julli guddi gi maanaam su demee ba yokkal rek day daal di yeew boppam eh, dégg nga pour bu bañ a daanu kaa ci nelaw yi maanaam ci ci julli gi loolu day dëgërël ne tamit ci jumaa ji maanaam ci jàkka ji jigéen ñi mën nañ faa dem di la comme ni nga xam ne noonu la fa góor ji di nekkee maanaam loolu tamit daf koy dëgëral bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lay euh, euh, dëgëral mooy ne jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ fa daan dem di naafila tamit maanaam nañ fa daan dem di dox ay yeneeni soxla itam mu ne fa qaala nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa déedéet xulloohu fii fecc leen ko lii lii salli nuy nuy julli ahadukum kenn ci yéen nashatahu maam su su sawaree rek fa iza fatara su su sonnee su su yokkatee fal yaqut na toog maanaam mooy bu bu kenn di julli ci yéen julli saa nu mu sawaree rek su demee ba sonn mu toog amul voilà bu yokkatee na toog su demee ba yi amul fu ci yëg-yëg na toog waaye loolu moom mooy ci julli naafila amma julli farata moom da nga koy def amul lenn lu ñu damaa sonn naa xaar ba ci kanam wala boog moo ko yëgee comme li nga xam ne moom la yenn caaxaan kat yi di wax maanaam ah bu sonnee rek maanaam day bàyyi maanaam julli farata parce que nee na ñu ne parce que duñu yobee yàlla yab bu toll ni ñuy julli fekk dañoo dañoo sonn maanaam duñu concentré wu maanaam xalaat boobu mooy yab yàlla maanaam ak ñàkk xam yàlla ñu yàlla sàmm kon li nga xamante ne moom mooy li jaaru moom mooy ne euh, maanaam mooy ne nit ki tamit suy naafi la naafi la baax na lool waaye nag boo demee ba sonn nga bàyyi lool dem defi ci leneen jeex na voilà parce que jaabu yàlla yi yamul ci julli kese yamul ci sikar kese yamul ci koor kese yamul ci leneen ak leneen kese maanaam ay mbir yu bari la di wuute yoo xamante ne boo yëpp yu nekk maanaam nga gis ne tey bu fekkente ne nit ki comme li mu wax sayyidna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu mu daal di koy wax ne ko julli yi déedéet bul julli guddi gi yëpp déedéet xaajal li parce que lu tax am na yoo xam ne borom subhaanahu wa taala digli na ko ci lu demee ne maanaam yoo xam ne ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay zikkar yu ñuy def ci suba gi ak ngoor gi am na tamit ay jàng alquran maanaam mu am tamit lu demee nekk euh, maanaam di toppatoo njaboot bi mu am ay mbir yoo xamante ne moom moo aju ci masalan di teral gan yi ak di leen di leen maanaam ak yoo xamante ne moom mooy di dox ci aajo nit ñi wala boog loo xamante ne dafa aju ci yeneen ak yeneen ci xeetu jaamu yàlla yoo xamante ne. bu fekkente ni nit ki guddi gi yëpp da koy julli ba pare koor gi muy muy muy woor bëccëg gi yëpp am na ñu bëri ci jaamu yàlla yi du ko mën a defate lu tax parce que nelaw moom fa laa bu da mu am benn jamono joo ko rek ba pare day am mbir yu bari yoo xamante ne dootoo ko mën a defati ci xeetu jaamu yàlla maam ci ay jaamu yàlla yoo xamante ne dalay war loolu moom moo tax mu ne ko même alquran bul jàng bul jël alquran tout maanaam te jamono yëpp nga def ko jàng alxuraan déedéet ba nga xamante ne da ngay def par exemple alxuraan déedéet maanaam booy jàng alxuraan itam maanaam dee ko wàcce par ñetti fan bul def tout le temps maanaam bis bu ne nga wàcc ko suba gi wàcce ngoor wàcce digg bi déedéet maanaam jëlal benn temps parce que dafa am yu bëri yu jaamu yàlla yu bëri yoo xamante ne yu possible lañ maanaam nga différencier leen te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon moom nga xamante ne moo dàqoon a jaamu ñëpp. waaye lenn lu ci nekk daf ko daan def ci anam bu diggu doomu ba nga xamante ne dundam gi yëpp yàlla la waaye nag ay anam yu diggu doomu te lenn lu ci nekk daan na ko def ki nga xamante ne daa iman day nekk di jàng alxuraan jàng alxuraan jàng alxuraan julli guddi yëpp mu naafi la ko kooku masalan du mën a jàngale diine jamais kooku mënta jàngale kooku du mën a nekk koo xamante ne day mën tamit di di di di di di nekk di maam di di di toppatoo loo xam ne day yéwénal diggante jullit yi parce que lu tax parce que du am temps bi maanaam moom mi ngi tout le temps ci lii nii te loolu dëgg la waaye tamit leneen tamit maanaam dañoo war a boole lépp mbir yëpp loolu moom ci la ak mat nekk waaye mat nekkul ci nekk ci lenn kese kese kese maanaam loolu la moom maanaam moom la ñuy wax fii te loolu itam lu mat a bàyyi xel la euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi Muslim indi na ko hadith numéro 784 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 1312 imam an imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1371 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 11 1986 12 915 13 121 ak 13 690 kon dañuy gis ne xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imaam at-Tirmidhi euh, euh, rahimallahu al-jamii' waaye tamit seetlu nañ ne képp ci ku ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta benn yoon rek nga ko indi rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad muttasil fil kitaab li haddathanaa Abdullahi ibn Maslama te moom mooy Abu Abdurrahman Abdullah ibn Maslama ibn Qanabal Qanabi al-Harithi rahimahullahu ta'ala di waa Basra nak Ramak waa imam waa Madina ci maanaam fuqaha madani yuuna yi ci euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, waa madani yuuna yi ci Malik yi rahmatullahi alayhi an Malik mooy imam na Malik rahimahullah gis nañ ko léegi an Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam an abi mu jële ci baay ibn Zubayr ibn Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu imra'atun benn jigéen min bani asadin ci waa banu asad mooy Zayd bint Jahsh an asadiyya ah radiyallahu anha fa daxala waaye mu dugg alayya ci man rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi fa qaala mu daal di man haadihi kii moom mooy kan wala boog mu nekk keneen ci eh, jigéen ñi eh, boroom xam-xam yi eh, rahmatullah alayhim dañoo wuute ci jëmmi kan kan la bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bi nga xamante ne moom la dugg ci moom mu daal di wax ne ah, man haadi kii moom mooy kan kultu ma ne ko fulaanatu kii mooy diw laata naamu du nelaw al bil ci guddi gi maanaam ci du nelaw ci guddi gi fa zukira ñu daal di tudd min salaatiha ci ay julleem fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maanaam hadith bi gisoon nañ maa maanaam ci kitaabul iman maanaam nga xamante ne nit ki muy julli guddi daa iman maanaam mu ne kii moom guddi gi yëpp du nelaw day julli rek maanaam loolu léegi nag kon ngay gis ay mbir yoo xam ne nit ñi dañoo defe ne ak mbaax la fekk dee dee du mbaax maanaam ñu ne diw moom noo guddi moom doon doon nelaw dee dee loolu du mbaax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan nelaw loolu mooy mbaax maanaam da nelaw mais da ngay yeewu maanaam digg doomu xayrul umuri awsatuha naam ki nga xamante ne dafay jaamu yàlla guddi gi yëpp du nelaw duñ ne li mu def lu bon la naam li mu def baax na waaye dëkkii loolu du sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp lu mu ci te loolu la wax sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu ne ko fa man raxiba an sunnati falaysa minni ku bañ sama sunna ku sib sama sunna bokkoo ci man nelawul borom subhaanahu wa taala waxul dàqul nelaw ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamu yàlla yu mag yi waaye dafa ne kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un ñoom lu tuuti lañ daan nelaw waaye dàqul ci nelaw ci ñoom nelaw bil kulliya hmm? dégg nga xultu nee na ba ma ko waxee nag fulaan natul bi mooy diw de nee na laa tanaamu doonu doon du nelaw bi lay di ci guddi fa sukkira ñu daal di tudd min salaat yaay ci ay julleem fa qaala yonent bi sallallahu alayhi ne mba bayil maanaam ma comme mooy fax noppi voilà ismu fi'l la mu ne na ngeen maa ngi maa maanaam eh, maa ngi leen di dénk dee leen tegoo maa tutiquuna loo leen attan minal a'maal ci ay jëf maanaam moo tax jëf ju tuuti te sax moo gën comme ni nga xam ne noonu leen ko gise woon fa inna allaha naka buur yàlla laa yamallu maam du yokkat hatta tamallu mbete ngeen yokkat maanaam lii tam lii lii bokkul ci ahadisul ah, ci eh, mutashaabiha yi lii bokkul ci mutashaabihati maanaam ngir ne baatul amal almalal mooy ak yokkot bokkul ci melo yi nga xam ne moom la ñuy melal yàlla naan maanaam la loolu bokku ci ah, maanaam li nga xamante ne moom lay wax maanaam yàlla du yokkat feek yokkatoo leen tekkiwul ne yéen soo leen yokkatee yàlla bu boobaa dana maanaam tekkiwut loolu li muy tekki mooy yàlla du bàyyi di leen fay yàlla du deñ di di di di di di maanaam li nga xam ne moom maanaam di indi ci yéen xéewalam feek yéen a ngi ci yoon wi mu leen teg voilà dégg nga kon nag yéen bu leen bu leen nekk kon maanaam lii day xirtal nit ñi ci ñu bañ a def lu leen di tàyyelloo ci jaamu yàlla ngir ne lan képp koo xamante ne da ngay def xeetu jaamu yàlla yu diisi bis boo ko bàyyee bu doonoo ci dellu si waat maanaam bis boo koo xamante ne masalan noonu lay def di du nelaw du nelaw du nelaw du di kii bis bu ko daanee daaneele mbir mi indil ko feebar do jeex na kooku même bu wéree sax dootul defaat lam daan def waaw wala loolu seytaane day am ci moom bunt bu rëy rëy al imam Ibnu Jawzi daloon na ko rahimahullah nga xamante ne dafa nekkoon comme ñoom dëkk buur yi lañ nekk lañ maanaam ñoom ay buur lañ woon seen seen seen waa kër mais nga xamante ne mu commencé digg waa tasawuf ni ñu mel d'ailleurs sax moo tax bi mu ci jógee dafa xaw a bañ waa tasawuf après ki la comprendre ne moom moo comprendre woon mbir mi bu baaxul comme ñu bari niñ comprendre tasawuf doo lekk yàpp doo naan meew doo naan ndox doo doo doo doo lekk ceeb doo am soxna doo naan café doo maanaam yu bari yooyu yëpp bëgg koo tegale maanaam loolu tamit bokkul ci tasawuf maanaam liñ ci nam maanaam mooy lii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam liñ ci bàyyi lii du diine maanaam li nga xamante ne moom mooy diine yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yii yëpp da ko daan def dëgg la naan kafe ak yooyu musuñu ko toxal ci moom ngir na amaan na xamuñu ko woon waaye li nga xam ne moom mooy li leer daan naan meew da daan lekk yàpp am na sax lu mu ci gënoon a bëgg mooy fàllankaay ci yàpp xar wala bëy xamoon nañ ne da lekk maanaam yooyu yëpp danga daan def da lekk mburu da lekk lu am ñeex ba pare bëggoon na du baax. te daan lekk tàndarma te bëggoon na ko lool sallallahu alayhi wa sallam ainsi de suite nee yiñ ma gënal mooy jigéen bi ak maanaam yooyu yëpp da daan nekk ak soxnaam yi sallallahu wa sallam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan nekk ak ñoom maanaam kon bëgg tagg nit maanaam naan du du def lii maanaam bëgg lim yu bari yooyu yëpp loolu mooy taggoo ko da koo xaw a ŋàññi xas nga ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom nii la meloon après ku mel leneen loolu du diine maanaam loolu du lu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale yenente bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngale mooy comme le moom na ta'ala wa rahmatullah bi mu euh, gisee li tax mu bind euh, at-tanwir fi isqat at-tadbir li tax mu bind ko carrément mooy loolu ndox mi nga xamante ne moom lañu ñu tegoon benn kaasu ndox ñu teg ko ci ker gi ci ci ci ci ci ci ndox mi dafa tàngoon waaye ñëw teg ko ci ker gi benn kenn ci waa tasaw bi teg ko ci ker gi jant bi tourné mu fàtte ko ba jant bi tàngal ndox mi moom mu ne noonu noonu la koy naane mu ne kii kon xamul yàlla parce que bu xamul yàlla day jëlaat ndox mi mu seralaat ko bu ko defee mu naan ko lu tax parce que sant yàlla gi muy sant yàlla bu boobaa ci naan gi muy naan ndox mu sedd bi mooy gën a dëggu su fekkente ne daf koy sant ci ndox mu tàng mi loolu lii mooy diine mu indi exemple yéen ci yàlla Musa alayhi salaam munoon na dem ca ca ker ga la dem bi mu ñëwee Madian dafa dem ca ker ga te pourtant munoon na dem ci ci ci tàngoor wa toog fa naan day rey bakkanam day xeex ak bakkanam mais dafa dem ca ker ga lu tax parce que foofu boo fa nekkee sant gi ngay sant yàlla mooy gën a dëggu ko boo nekkee ci naaj wi maanaam yooyu ay mbir la yoo xamante ne yu mat a bàyyi la voilà te dangay gis même nit ñiy wax maanaam bëgg a tagg ñàkk ñàkk lekk lii ñàkk a naan ñàkk a solo nii ñàkk a dem ñooñu ñooy wëlbatiku naan ku bokk ci ñun bokk na ci niñ lay xàmmewee mooy sa sol day day sa kii day di maanaam gis nga contradiction bu garaaw boobu yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla sàmm wa hmm? épaule <coughs> dégg nga bokk na ci li nga xamante ne euh, euh, te xoolal euh, nga gis ne kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam yii yëpp da ko daan def loolu moom mooy diine képp nag koo xamante ne dangay ngay taral ci sa bopp comme li al yenente bi wax na ko ne sallallahu alayhi wasallam inna diina wa laysa diin ahadun illaa galaba diine dafa yomb nekkul lu jafe kenn du teral ci sa kaw diine ji lu dul diine ji dafa la not yenent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu ko xame woon du loolu saxaaba yi radiyallahu ànd ak ni ñu gën a dëddu àdduna ñëpp léeg-léeg nag mu am ay natt yu nit ki yàlla teg nit ki ñu nangu ko parce que yàlla moo leen teg natt boobu ci ñàkk waaye téerewul saxaaba yi radiyallahu anhum ñu gënoon a màgg est dañu pauvre woon wala dañu riche woon Seydina Aboubacar radiyallahu anhu lan la meloon dafa ñàkkoon wala dafa amoon Seydina Omar noonu Seydina Ousmane noonu radiyallahu anhu te na ci lu ñu mel ni ñoom ku mel ni Seydina Abdourahman ibn Awf ak ñeneen radiyallahu anhu Seydina Talha radiyallahu anhu jami' ñeneen ak ñeneen dëgg la ñii am na ci ñu bëri ñu ñàkkoon jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy waa ashaabu waa ahlus suffa waaye bëri na ci ñoo xamante ne ci ginnaaw gi dañoo amoon te ñooñu ñii ngi lu daan tudd ñu ba ñu ñàkk ñi biñ demee ba l'islam am doole ñooñu dañ leen dañoo amoon ay rôle yu mag yi yor poste yu baax mais am alal bu bëri te terewu leen ñoo dàqoon na jaamu yàlla mbindeef yëpp maanaam loolu dàqatul kenn du natt mbaaxu ñëpp ci ñàkk alal gi mu am borom subhaanahu wa am na yenent bu mag mu yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam yent yàlla Ayyuba ak ñuy ñëpp luñ leen xamee seen alal gu bëri ji yent yàlla Daawuda ñoom ay buur la yent yàlla Daawuda yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam teg na nitu yàlla bu mag a mag ci alquran tudd ko tudd lu mag yu mu ko defal muy Zul Qarnayni alayhi salaam ñoom ñëpp te borom alal gu bëri lañ buur lañ moom àdduna bépp maanaam yooyu du ay mbir yu daa compter képp nag kuy taral sa kaw bopp diini ji maanaam mbir mi mooy wëlbati ku nekk ci sa kaw loolu moom moo tax tegtalewul nag ne nit ki day day di du contrôler mukk bakkanam ankay day contrôler bakkanam bànneexu ba yëpp mën na ko contrôler waaye nag diine maanaam safaanoontewul ak loolu yëpp maanaam amul ak safaanoo gu am ci diggante nit ki nekk nitu diine nit ki sell ak tamit am maanaam nekk koo xam ne day am alal am am am yu baax maanaam di sant yàlla di ko gërëm dégg nga xadis bi imam al-Bukhari doon na xadis numéro 43 dana ko indiwaat mille neuf cent ci xadis numéro mille neuf cent soixante-dix ak cinq mille huit cent soixante-et-un ak six mille quatre cent soixante-cinq imam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 782 ak ñaari yoon xadis imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1368 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 762 ak 1642 ak 5035 imam Ibn Majah indi na ko